ndax yonent mi aleyhi salaatu nee na man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum képp koo xam ne dafa baril mbooloom ay nit ci ñoom nga moo tax gis nga mbooloom kàccoor yi boo taxee ba ñuy compter ñu naan keroog keroog keroog concert ba màgg na y avait dix mille cent mille téléspectateurs yow nga bokkoon ci yow di dugg ko yonent bi aleyhi nee na man azzama képp ku màggal réel sawaada qawmin mbooloom ay nit fa huwa minhum kooku ci ñoom nga bokk moo tax ku màggal mbooloom yéeféer yow yoneen ah yeneen time ci ñoom bokk ah waaw ñuy neenal moo tax gaa yi <laughs> toog rek manifestation bu gaa yi def waaye marche contre sangam nga dem yow tey nga problème de waaw nga dégg ñuy wax naan réew sàngam réew moo xam ne sharia lay doxal wala gaa yaa jéem a doxal sharia ñu naan la we eh, c'est barbarie léegi dimanche place des terreaux place de la kii Concorde yu mel noonu voilà ay euh, euh, place de l'obélisque ñëw leen place Lat Dior gars yi dañuy dañuy kii dañuy euh, place de France xawma place de France xawma rue de France gars yi dañ fay daje ngir marche ngir ngir wane seenu ànd ñàkk ànd ci ñiy doxal sharia yow nga dem lée yonent bi alei saatu salaam nee na man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum bés bu gis nga noonu bu leen yàlla di àtte leen yéen bés doon marche contre li ma tëral yow nga tudd Muhammad wala nga tudd Seydina euh, Muhammad wala Seydina Ibrahim wala yooyu bokkoon ca <laughs> nee na yéen yéen ñépp ay tontontoo te du ngeen am tontu de ci ñoom ngay bokk yow ci ñoom ngay dekkee waaw kon nag moo tax il faut faire mbir wax naa la bul nekk supporter bu fi nekk bala ngaa supporter kenn na nekk lu baax boobu waaw bés boo fi màggalee gaa yoo xam ne ñoom moom fooy diine ji lañ fi newe ñuy woote ci seen ndaje yooyu xaw ma gàmm lañ ko tuddee màggal lañ ko tuddee wala luñ ko tuddee nga dem fa te lañ fa nekke fooye diine ji la yow ci ñoom nga bokk man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum waaw képp ku màggal baril mbooloom nit ci ñoom nga bokk loolu moo tax il faut pas être complexé ak naan xaw ma dama damay rusak déedéet manuma woon a bañ a dem comment je pouvais faire ma ne li nga waroon a def leen rek la mooy li la yàlla wax waaw an ida sami'tum ayati wala ayati la yustahzaw ah ñu ñu gaa yi di saboote aayaay yàlla yi gaa di ci xuus di ci saboote nga bañ a toog ak ñoom ndax boo toogee ñoom yéen yem yéen a yema ah. te buur yàlla dina dajale ah tooñkat yi naafiq yi yéeféer yi ñoom ñépp dina leen boole jahannama jami'an ñoom ñépp lay teeral foofu la leen di yóbbu loolu kese la ay manuma woon a def neneen waaw nga toog mooy gaa yi may audience euh, euh, émission caaxaan yi rek yow azamta sawaada qawmin parce que yaa tax gaa yi seen émission bi gën a dox parce que dañ naan yée moo moo battre moo battre audience yi publicitaire yépp dem fa parce que yow bokk nga ci ñu doon seetaan affaire bi aw man azama képp ku màggal xaw qawmin moo tax gars yi les mondialistes taxaw ma gaa yi ngi nekk temps yi ci ci ci mondial yeeg seen caaxaan yooyu ñu nekk yaa may gars yi audience non yaa tax affaire bi siiw ci nga yow bul xeeb sa bopp bu ko nekk defoon ni yow ne man yooyu taluma ko quoi parce que yi nekk farat si man xaw ma leen te yàq temps la idaatu idaatul lépp la waaw yow li la war defoo ko topp naan dangay ngay divertiru ci yoo xam ne yu xaraam la léegi yow yaa leen dimbali non dimbali woo leen bu ñuy wax naan audience yee eh, jour sangam cinq millions xawma de téléspectateurs douze millions devant la télé yow nga foog ne nga nekk sa néeg dugg sa kowet sa kowet xawma yor say chips hein commandé sa pizza toog di xool bokkoo ci yaa ngi sa biir néeg yow cundum wala yàq sa coro toog fa mais yow ci ga man àzzama sawaada qawmin fa huwa minhum moo na ñun yeewuñu dara yeewuñu dara yeewuñu dara toog nag jàpp ne ñun on est rien on fait que regarder <laughs> yaa may gars yi audience xoola gars yi li tax émission diine yi rajo senegal yi man ñu leen di yóbbu ci guddi yeeg lëndëm yi ay trois heures du matin mënuñu am jamono ju baax en dehors de vendredi bi lañ leen di jéem a jox lenn ay tafsir quinze heures seize heures après lool gars yi delluwaat seeni caaxaan mais beneen jour mënoo leen ko jox parce que yi du ñu déglu yooyu te publicitaires yi ak gars yi nga xam ne ñoom ñooy sponsorisé nee na ñooy émission yi du foofu lañ jëm fa gaayam ne ci mbumbaay mi lañ ne yow parce que yéen a koy déglu émission way yeeg euh, euh, tànn béer yeeg xawaare yeeg ñu naan may naa ko diw ak dii koy may diw ak ma ca kàmbërie nag ma yooyu mais yow miy déglu yaa leen may audience non man azama sawada qawmin fa huwa minhum yeewuñu dara non ñun on n'est pas ah non ñun ñu ngi ci nelaw fii nawmin amiq lañu ne